juraadi saaru loolu ya ak yeetu mbëri makara samaanu aaya juróom ñetti aaya juróom ñetti fukk samaanu ak aaya juróom ñetti fukk aaya tan ci kàddu bismillahi sasana waxtu ma arrahmaani kiraaji xelam ilaa suna kiyaani yaa rahim kiraaji xelam ilaa suna waxtu yaa ayyuhal ladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday laahi wa rasuulihi boobu lu ko waxal wàcc na ci ñaar ñi gën saxaaba yonent bi rek saxaaba yi ñaar ñi gën ci ñun xaw nañoo alaku de mooy Abubakar ak Umar ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay jiitoo ndax dafay fal Laqra ibn Xaalid am Qaxaa ibn Ma'bad Sidina Abubakar ne ko falal Laqra ibn Xaalid de Sidina Umar ne ko wax xatal dina ngi jëf wax xatal yonent bi de te yéen a ngi yëkkati seeni kaddu ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te waru leen de wala te yow bu leen bidal te wala ñu naan wax ñu leen di wax ak moom bu wax ca kaw ni di wax ak sa morom te jaay baaxutum lépp bi nga def ñaan seen i baaxut ñaan wax an baax ba sa ragal bu yàqu amaaru mooy jot ci leen waaw jot ci leen laa ko sama xam ci leen ndax mën ngaa yegg ci sa baax ci kanam yeneen bi xamuloo yëguloo ne def nga dara da ca def ay jaamu yàlla yëpp yàq na leen balaa yi ñu wàccee dina raw gar ak dina am wala suñ wax yeneen rek dana leen ko laaj de ndax su fekkee ñun su fekkee seen dara ba loolu amee nag nga xam ne ñoom gannaaw sax bu nekkee ci jotaay yeneen bi dañuy yàq leen dama kenn du mën a dégg seen wax suñ wax yeneen rek yeneen dana leen ko laaj ngir suufal dañuy suufal seen baat mu ne dina la si naan a ñaaña dafa góor danañu xam aswaatahum ay baat seen yàlla rasulilah wéyoon yàlla laay si la gaay ay na ñoo ñaaña intaan laaw natt na yàlla na leen ba xam ne ragal nañ yàlla dem xala rek ragal yàlla de ñooñu dafa ñu ñaan rek moo taxoon ñu wax gannaaw danañ waaye yàlla yàlla yéen a ko mbokk baalu ndekete loolu moo gënoon a xam ñi de inna ladina yunaadunaka kooku lu ko waral wàcc na ci mbooloo moo xam ne ñu ngi bokkoon ci bani Tamiim ay nit la ñoon ñu defe ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi delloo buntam ci njolloor ñu ñu ne digal ñu ñu dugg digaluñu leen ñu yëgal buntam yonent bi gënal ci ñun gënal ñun ay waykat lañ yoo xam ne suñu làmmiñ lu raglu la bu fi ñu gënal la ñoo wax ak ñun wone ina lëgëna naka ñaañu naa doona ka dana ñoo xoola min waraay ru juraati ca gannaaw lool gannaaw lool ya ak tor hum dañ ca bëri fee saa aqilu na xelu ñu rek ñi nga xam ne dañuy fekk yonente buntam ñi taxaw ci picc di ko joxar ñooñu amuñ xel de wala wax na moom donte naka ñoom sabaroo muñ nañu xataa taxu jaar seen fexe nag yéen ñi ngeen jëm ci ñoom kaana soppeeku nag xeer nga ñu gën la ñu àndal de la doon teg ñu mooy ñu toog rek muñandiku ba yonente ba génn de wala yàlla xafoor mu aji baax la mu ñaan daal bàyyi mu aji yaram nam de waaye nag ku ci tuub yàlla nangul na la sa tuub yaa ayyuhal lazina aamanu jaaru faratun min bayyin kooku lu ko wasal wàcc na ci wali na Uqbata ibnu Abi Muaysin Uqbata ibnu Abi Muaysin mi nga xam ne moo loroon yonent lor gën a màgg ci lu gis ci Quraysh fekk ko muy julli mu jël ci jëf jëleem ak kër sotti ko ko ñëw tax gannaaw poña ko ci bu buñ loon nga daf koy rey te bët yonent bi fukkee ko te mais moo ca bàyyi ñëw doomam ko delloo ko walis ko rek maa ngi ñaati moomu jara xare Badar lañ ko jàpp indi yonent ne nañ ko rey si naa ko moo jub nag wali moo ko wali ibn Utbata yonent fal ko jaraaf ne ko demal Bani Mustaliq laaj leen gën a asaka ndekete na ko ba kan ñëw daage mu ñëw ba dëkk ba rek wàññeeku ñëw ne yonent lànk nañ te dañ maa bëggoon a rey yonent ne ne waaw yonent daal di fekk xare yéen dafay toñi Bani Mustaliq rek ñoom ñu dégg ne yonent yi yónnee woon na ci ñoom ndaw ya ak ñu dajale seen yaa fekke indi ko seen bopp rek yonent ne wàññi yi lan la mu ne dëgg-dëgg dafa daal nag moom daal la ko laaj moom moo tax mu wax lu ko di ne yaa yool dina amano yéen gaa ñi gëm Alxuraan in na leen faasiqun ci baro parce que dañoo bit bit leen ak dëggam de boo xam ne nit xaafiq la alxuraan dina ko faabe ci sa sàmmaan di naa Usmaan faraw te moom moo bokk lay lay nampal di naa Usmaan ñoo bokk lay bokkuñ baay di naa Usmaan moo ko jëlee comme moom ne may ko mu dellu Madina wali moom moo jur Marwaan Abdul Malik ibn Marwaan dëggam ñooy buuri Bani Umayya nga xam ne moom lañ gannaaw yonent ma faa génn ci Makka dajeeg xaleel est-ce que na nga tudd mu ne Waliid mu ne Firawna yi la xeet la tudd Firawna ci xeetu rek ñaare soo seetee ku doon Waliid la tudd de Waliid mu Mughirata Waliid mu Utbata demet waalamu xam leen am na fiikum naka ji nekk la ji yéen rasulullah yonent yàlla waaye yéen fasiq yi nga xam ngeen di sotti maritam xanaa te dugub yi dañuy yore dañuy seen biir def ko solo baat yi yàlla wax ko lay dëgg loolu teew bu doon te toppoon na mu leen di ko si liñ aji bëri mu ne bëri ci biir laa ne tum sant ngeen bàkkaar de su fekkoon ngeen wax yonent rek mu topp ji kon ngeen am bàkkaar de waaye yonent moom bu ko am suuf dëgg wax ko dëgg de walakin Allah su fi nekk yàlla. ak ku la topp loolu muy denc ñëpp ci yéen nii gëm yàlla bu fekkee ma war a doon ci xol de yàlla may na saaba yonent leneen di de topp loolu na leen gëm yàlla rafetal na ko ci seen xol te dara rafet ci ñoom mooy gëm yàlla wa karaha sibdoonamu ilaykum jëm ci yéen al sukra teefar wal bu soo xaar génn topp wala kaana mooy yàlla de bàyyi loolu seen xol yi de ay bakkanam fatt ay bakkanam de Abdoulaye ibn Rawaha ne ko yaa ngi fatt sa bakkan yi ngir xefek ngaan waaye am mbaamam yonent bi xefek ngaan waaye xefek ngaan waaye am mbaamam yonent bi moo gën sa gëstëm bi di di téeméeri yoon ñu werante day dóorante loxo day dóorante dàll day dóorante ay banqaasi tanormale te yonent bi taxaw yaari gàtt yi di xoolante lu ci nag gàttal la gan bi ko faral ñu ko xeexoo ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buur daal di ne way ñeq sala ndem wuute na baay fa taani ñaari kuréel moom ñu ne ci way gëm ña su fekkee ci li ñuy wuute dafa dox seen diggante bañ def ñaari kuréel yu wuute ixtasaloo wuute nañu waaw ak yow na leen bay na mu maa diggante kon yéen jullit ñi ci def na ngeen seet seen diggante ngeen yéwee na leen ba in baaxat dem jéggi na dayoo dem tooñ na yi daaw maa kenn ci ñoom ala lu xuraate keneen nga fa xaatiloo kala leen nga ci ak kaa def tasxiit ranu tooñ de xataa tafi afam dellu yi daaw lillaay jëm ci digal yàlla su fekkee am na ci nag kuréel boo xam ne moo tooñ boo ko ànd leen ak fiñ tooñ yéen ñëpp ngeen daan ci kaw bi tooy ba mu dellu ci ndigalal yàlla naka Abdoulaye mu bay naa fekk ba de fayin paas waaye ndem dellu na mu waaw yow dafay la leen bay na maa digal seen bilaante ci maanu leen waax ci doo maanu leen inna laa naka yàlla yëpp dana mu yor am ci dina way maanu ñu de yéen a ngi koy wéyal kenn nekk ba ñu wéyal ñun namal moom yéen a naka way gëm ñu yàlla yëpp wàllu ay mbokk lañ def ci diina. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu gàddaay dem Medina dafa bokkale muhaajiriin ak ansaar yàlla ngi wax fii ne julli ñëpp ay mbokk lañ seen diggante rek bu nit ci julli ngay julli rek yéen a bokk la rek waaye waaw fi yow yéen a leen benn taxawaay bu diggante mbokk seen rek wala seen mbokk sa coobu caam bu leen farfarloo bu leen sob sobloo defar leen rek seen diggante bañ jubóo wattaqullaa ragal leen yàlla laalakum booyeen turhamuuna def na yërëm leen de yaa ayyuhal laziina aamanuu laa yasxar qawmun qawmin kufrun tawasaw wàcc na ci waxtu tamit bi ngeen tànn ba nga xamee yeneen dugub bi nag day ñëw ci jotaay ak yeneen tuura ñuy reetaan Ammaar ak Bilaal ak Suhayb ak Salmaan way ñàkk ci diggante leeral tax na ñi amul dara maa yonent warul a jëkk ay borom sagar yi de ak seen xel bi te yow boo ko mënee bu ñu dem ñun kilifa yi daal duñ ma duñ la mën a topp seen ñi leen di gis a jotaayu baax leen su ko defee ñun ñu ñëw topp la duñ la toppee arab yëpp topp la yonent ne man du ma dàq gëm yàlla de jëla yàlla wax ne yaa yoo ne dina amoon yéen gaañu sama alxuraan laa yàq xar xeex waaye xar bu reefaan xaw mu aw góor ñun xaw mu góor rek baatam xaw mu danañ ko firee nit ñi yëpp waaye ci lu ko aw góor lañ firi te laay ji dikk ci léegi wane na ko bu góor reefaan aw góor bu ko ñaawal bu ko xeex waaye xar bu tànc xaw mu aw góor ñun xaw mu góor. afa an yakunu wala muy nakat xayran bi aji gën ñu ci ñoom ba yàlla de da nga xeeb nit di ko tànc fekk moo la gën ku fa yàlla wala nisaawun bu xeeb aw jigéen wala nisaawun bu reetaan aw jigéen wala nisaawun bu tànc jigéen mi nisaa yi ci jigéen afa an yakunu amaana bu ñu nakat xayran bi aji gën ñu ci ñoom de góor mën naa góor ni moom fekk ka muy ayibal ko gën jigéen mën naa jigéen ni moom fekk jigéen ña muy ayibal ko gën fa yàlla fuuf de laay góor ñi mi ngi wàcc ci bani tamim jigéen ñi mi ngi wàcc ci nday Aysata jabar Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faquloo Safiyatu jabari Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yahut doomu yahut doo dara lu muy yahut doomu yahut ak li ngay gudd Safiyatu ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jooy mu ne ko lan mu ne ko Aysa ta moom wax yahut doomu yahut mu ne ko yow doomu Haaruna Yonent bi Yàlla nga sa baay tax Muusaa Yonent bi Yàlla sa jëkkër Muhammad yonent bi yàlla yow kenn amul dara lu lay wax de dal yow lay Aysata ne ko baat bii nga ko wax bakkaat bi jaam bu ko laaxoon ci géej gi yëpp mu fat ko mu balu ko de mu baalu ko de moo tax mu ne bu jigéen ñi xeeb moromam jigéenam amaana ko moom moo ko gën wala talmiso bu leen ayibal al bu sa kuma ay bopp ca bu kenn ayibal sa bopp ayibal sa bopp mooy ayibal sa morom soo ayibalee sa morom mu ayibal la fan mel ne sa bopp Imaam Maalik na xam naa ay ci Medina gile ñu xam ayib lañ ñu noppi ci ayib ñi ba kenn waxut seen ayib bañ ñu ñàkk ayib xam naa fi ñoo xam ne amuñu ayib ñii ayib ñi ñi fent ayib bañ gën a yàqub jariñ yëpp wala tanaabaso bu leen sànniyante bilal xaabi ci laqab yu bon bu leen jékki di xoolante ci laqab yu bon booba saaba yi dañoo bëri di kaf léegi nit kafe moromam ne ko yow fàtte bi yow yëgal mu ne loolu bu leen def def di sa bon a gis mu tuut ko mooy gën a topp baada imaan def suñu nit yi waaye moromam jullitam ne ko yow faafat bi moo ci gën a bon de wa man lam yatub ku mu ci yooyu jikko ñu doon wax walaay ka ñëw la ñoom baari mun a ñoom di way tooñ de ji mi ngi jàcce ñu yëpp mi ngi jëm ci làmmiñ mooy cër yi nga xam ne bu ci moo xiis ci moom nag nga xam ne suñu ci baaxee moo gën ci moom lammiñ moo gën a am doole ci doomu adama te doomu adama gi yaaram ba wax na ne nit ki ñaare xaaj la rek lammiñam ak xolam li ci des yëpp dara lu may yàpp ak gërëm rek seen xam ne ko yàpp wu ñu lëjee suuf nit xol bi xéwénee lamiñ bi xéwén foofu nit xéwén na rek su lamiñ yu yàqoo nit ka dafa yàqu rek te moom mën naa jëf ci lu teew lu fatu mën naa jëf ci lu am ak lu amut mën naa jëf ci mbindeef mën naa jëf ci yàlla ci bind te mën naa jëf waxtu nekk moom dara tënk ko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko gëmu ci jàppal ma kii de dara jëpp nit ñi ci safara lu mooy gan lam yi de moo tax faar yi yi mu yare yëpp bakkaati lam yi la yaa ayyuhal ladina amanu yéen gaa ñi gëmal Alxuraan te ni ko seen de aji bëri mi na wàll ci njort rek dina waaw wamin naka leen niñ jox ci suñu bakkan la def wàcc na ci mbooloo ñu saaba yi ñoo xii ko ñëw laaj yonent luñ lekk mu yebal leen ci Salmaan ñu ñëw mu ne dara amu fi mu yebal leen ci Abu Hurayra ñu ne dara amu fi ñu dem nag ne dañ ko nëpp rek waaye boo demee ña wax ñam waan la fa leen yàlla waxee ne dañoo wattandiku njort de njort lu bari bakkaar lay joxe de gannaaw ko ñuy toog ba nit ñi nelaw di def di rënd seen bopp ndax fukki néegi yonent bi dañoo fenam ñam waar baam déet ne wala tajassasu bu leen rëju bu leen rëju aw rëy jullit yi wala yaqtab bu jëw baadukum ñeme seen baadum ñenn te kenn ci yéen bu mu jëw morom ma di sib bu dee loola dëgg la sax ci ka ci teewam ak sàbbam yëpp loolu jëw la tudd wala fay wax jëw ma ko jikkoom la waaw bu dee jikkoom sax jëw la loo wax ni mun a xadi ko rek loolu jëw la bu dee dëgg su fekkee du dëgg nag loolu duut la de duut nag moo gën a màgg bakkaat yëpp ay yoxit bu laax dana sopp aadu bu kenn ci yéen an yaa mu lekk laama ak yàqu mbokkam may itam muy aji dee ndax kenn ci yéen na mbokkam dee mu lekk yàppam noona ba këriñ su moom gis ngeen ko kenn ci yéen lekk yàqu mbokkam di ko xaaraaru fa kon nag bul jóg ko jëw de soo ko lekk nga yàppam de ba taxu laa ragal leen yàlla inna Allaha naka yàlla tawaabu nag nangu la mu tuub rahimu aji yërëm mu def yaa yoon naa ko naa xawaat naa ko mun nga tënk woon ngaa kooku lu ko wasal wàcc na ca satu Makka te yonent saja Makka te suba sa ñaari junne góor ya fa nekkoon yëpp ñëw jëppal si ñooy su la xaaroo yonent sallallahu alayhi wa sallam wax bi julli jotee mu bindal Salmaanul Faarisi ne ca kaw Kaaba gi noot de Salmaan ngay ca Kaaba ga di noot éfari tuub xeer di xixee di ree naa waaye ñett yaay ba fekke wuñ gësëb tey bi de kontaan nañu walla di baaxaañ bu ñuul bee di taxaw ci kaw ñëgal yàlla bi di xaaju ñi dee ba fekke wuñ ci bés ñoo kontaan moom moo tax mu kum noddloo lu may jàmm ñu fukk ni pour ne yaa yaa naa ko ee nit ñi innaa naka nun xalaat naa ko na leen ñun fexe bu ngeen tukkee góor genn woon jigéen genn booleem nit ñëpp ñu ngi góor mooy aadama ak jenn jigéen mooy awaade kon nag ku fi amee cosaan muy buukaree ci kaw moromam te cosaan li la yéen ñëpp ci aadama ngeen bàyyi ko te aadama moom ci suuf rek la bàyyi ko eesa laaj nañ ko diw ak diw askan sangam ak askan sangam bu tuddal ñu ci ñaari ñaari tibi suuf ñaari tibi suuf mu tuddal lépp wa jaa naa tum tan def leen sooban ngeen di ay askanoo xabaay la ak jiit saa arafoo ngir na ngeen xamante de ñëpp a bokk benn bàyyi soo gisee yàlla takkal leen nag ñu nekk am askan wu juddoo ak jiw juddoo ndax nga xam say jege ñaare ba mën leen a jokk rek la ci yàlla jublu waaye su fekkee nga lay wut nag nga dañuy wut na akramakum naka gën ja tedd seen en vrai fa yàlla atqaakum mooy gën ja ragal yàlla def su fekkee nag dañuy wut gën a tedd mooy ka gën a ragal yàlla def na laa naka yàlla alim aji xam na mu leer xabir mu aji xam na mu seen baatin naka bu xam ne dañu gisee ab kanu dëkk waango yonent na ne yaaram amul ngëneel ci kaw ku ñuul yaaram ku weex amul ngëneel ci kaw ku ñuul ku ñuul amul ngëneel ci kaw ku weex lu may ci ragal yàlla ñëpp ci aadama lañ bàyyi ko aadama ci suuf la bàyyi ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp seen borom kenn la yéen bokk borom genn ngàllo gi la yéen ñëpp seen baay kenn la ñëpp bokk baay mooy Adama ku weex gën ku ñuul ku lu mooy nag ci ragal ca xuraafaana benn waaye boo xam ne jaam buñ moom la woon te dafa ñuul kukk bari sax ñuul biit seen sax ñuul waaye mu ragal yàlla di jaamu yàlla te sangam seetlu ko xam ne kii yàlla la mu ba yàlla ba mu yàlla mu dem féetee jaamu yàlla bindee daal di bëgg jëf moom sopp ko te sopp ko mu am mbooloo bari moo xam ne ay toppam lañ fi mu dëkk benn sérifam fi dëkk boo xam ne su jegeñ Faatimatu bintu Rasuul la waale di génn faafit boo xam ne mbooleem yi yoon bañ yépp moom la dëkke benn bés génn nit ñi def rëcc rëcc rëcc rëcc rëcc rëcc rëcc rëcc rëcc gannaawam pour defarteel ci moom sëriñ bi naan sàngara ba mandi génn jëf ci sëriñ bi nit ñi di ko commencé di ko dóor moom it mu xëcc rek ne xaw bu ñëw ba ci sëriñ bi ci baax bi ci sëriñ bi ne ko yow dafa mel ni lii war naa yow doomi xéefar ñuul kukk te say tuuñ sax ñuul man may doomi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow ngay doomi xéefal ñu di la teral man ñi ma toroxal di la màggal man ñi ma suufeel loolu defe nga ne war am su ne ko déglul man doomi xéefal laa ni nga wax waaye wacc naa sama yoonu bàyyoo ñëw topp sa yoonu bàyyi ci yonent bi sallallahu wa sallam yow doomu yonent nga ni ki wax waaye da ngaa wàcc yoonu yonent ba ñëw topp ci sama yoonu baay bi nga duggee ba yow da nga wéya waaye ñuural nga sa xol bi ci mooy yàlla ak kéefa man dama ñuul naam waaye weexal naa sama xol ci gëm yàlla topp yàlla nit ñi gis nañ sama weexaayu xol ci sama kaw ñuuraay bi moo tax ñu topp ma yow nag gis nañ sa ñuulaayu xol bi di sa kaw weexaay bu moo tax ñu bañ ñu gis léegi yaa ngi topp sama yoonu bàyyi ñu defe ne yaay sama doomu bàyyi moo tax ñu dóor la ñu defe ne maay doomu yonent bi moo tax ñu màggal ma demal nag loolu te tiñ la fes yëpp baal naa ko ñu ko def ndax naan nga sàngara war nañoo taxaw ci yow gétën gétën gétën bangoo ñàkke la ñàkkee ñàkk bi ma ñàkkee sa ji dem baal naa la sa ndax maam demal xaalati wax na la araabu way manga ya te kuréel lañu ñu bani asad ne aman naa nun de dëggal nanu pour waxal ñaa leen nan lam doominu dëggalu leen walakin li bi na sa xoolal wax leen ne aslam naa jébbalu nanu bani asad booloo ca dañoo wax ne ñoom gëm nañ yàlla yéenul dana yàlla wax yonent bi ne ko na leen wax ne nañu wax ne rek jébbalu nañ jébbalu moom ku wax laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah di rafet jaasi jéem a wax nga wax ko te du dëgg ci sa xol koy moom jébbalu nga rek waaye gëm nag balaa ñu laa tuddee ku gëm fekk gëm nga nekk ci sa xol de ñii nag jébbalu nañ ci sa ayir wala maa yaqulu waaye xarafu ñi maanu gëm ci xoloo bi bu ci xol waaye nag gëm yàlla nga àgg ci seen xol rek way fukki moom dem topp ngeen laala wa rasulahu ak ab yonentam laalikum wàññi dimu leen min amaalikum ci yoon jëf seen seen dara de inna laa naka yàlla xafurum aji bay la mu ñëwee rek a jëm rahim aji yërëm la mu leen de innamal mu'minuuna naka way gëm ñe yéen way dëkk ci seen ak gëm àll seen ñoori ñaaya amonoo gëm nañu billaahi ci yàlla wala soobi ak ak yonentam su yar taaboo tax na sikkuñu gëm yàlla mooy koo xam ne dogu na ci yàlla dogu ci yonent bi ak téere bi ak téere ko jëkkoon yëpp gëm alaaxira te ne ko ne yàlla kenn la moom rek ay koo xam ne dogu na ci yàlla dogu ci yonent bi ak téere bi ak téere ko jëkkoon yëpp gëm alaaxira te amul kenn muy sikki sàkk de lii yëpp gëm na ko gëm koo xam ne ku dogu na ko ne kenn la moom rek ay yoo jaam wóor na ko ne yonent wi dëggu la wóor na ko ne alaaxira dana ñëw de yàq yii wéetal yàlla ak yónneeku yonent bi ak mbiri alaaxira yàq yooyu ku gëm rek koo kay ku gëm yàlla rek wa jaahadu wa seen jihaad bi am waale yi ci gis seen waa am si ma ci bakkan seen si tabiiraay ci yoon yàlla jihaad itam dana feeñal dëggu ci gëm yàlla rek ndax métti na ulaay ka ñëwee rek gaay mu ñoom saadiqoona ñoom di way dëggu ci seen gëm yàlla rek pour waxal atuhandi mu ne ndax da ngeen xamal laa yàlla bi diinikum ci diine seen mu ndax yow yéen a xamal yàlla li nekk ci yéen wala yàlla yàlla mu dana xamaa fi sama dana jaasamaan juróom yaar xamaa fi dana nekk ci suuf juróom yaar te gëm yàlla mu ko wax ne xam na ko de wallaahu yàlla alim na xam na mu turi seen ci lépp de yamul loolu danañu ñax alayka ci yow an aslamu ngi dem jébbalu seen de am na ci arab yi ñuy ya ñax yonent bi naa ko ñun gëm nañ de kul wax allah tamum no bu leen ñax alay ci man islamakum ak jébbalu seen de bu leen ma ñaxee jébbalu ngeen bari bay laaw yàlla yamul dana mu ñax alaykum ci yéen xanaa saa kum gi def jubalal leen di jiwaan ci gëm yàlla de su ñax bi am yàlla leen war a ñax moom mi leen jubal ba ngeen gëm yàlla waaye yéen amu leen lu ngeen ñax yàlla ak ab yonentam de in kuntum dem nekk yam saa def leen way dëkkate dina laa naka yàlla yàlla mu dana mu xam xay ba samawaati battuk asamaani juróom yaa wala rek suy juróom yaa de wala yàlla basirun aji xam la mu bi ma sàmmal loolu si la da ngeen jëf ko de dara nëbbu ko de